baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim maa kaana libasharin an yuutiyahu allahu alkitaaba walxukma wannubuwata summa yaquula linnaasi kunuu cibaadan lii min duuni illah walakin kunuu rabbaaniyiina bimaa kuntum tucallimuuna alkitaaba wa bimaa kuntum tadrusuun kon ci laaye bii lañu yemoon moom lañu gisoon bi ñuy jeexal waaye dañ koo gaawaloon ndax waxtu wee ñu njattoon muy juróom-ñaareelu laaya juróom fukki juróom-ñaar fukkeelu laaya bi ak juróom-ñeent suñu boroom tabaaraka wa taala <clears throat> daa warul tamanu la ne li basharin ci benn mbindeef boo xam ne ab yonent la ay yutiyahu llahu mbindeef moo xam ne boroom bi jox na ko alkitaaba li nga xam ne mooy ab téere ci téereem yi wal xukma jox ko xam-xam bay tukkee ca téere war nubuwa daal di koy tabb def ko li nga xam ne prophétie nga xam ne moo féete kaw lépp ak yonent féete ñépp kaw summa ginnaaw bi yaquula linnaas mu ñëw di wax nit ñi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala ci ñoom la leen yebal muraan leen kuunu ibaadal lii nekk leen ay jaam yoo xamante ne nii ngir man nii min dunillahi walli borom bi tabaraka wa taala loolu dafa jomb lii mooy li nga xam ne dafa impossible moo tax képp ku la ne ñoom sëriñ diw xam nga li yonent yi lay wax yow nag seeni bu buñ la waxee ne la sëriñ diw moom gars yi ay jaamam lañu te waxuñu ko ci liñ naan waa ji jaam comme nii ni ñu xamee esclave de diw wala so les seigneurs euh, yu non non mooy jàpp ni kii nii mooy yàlla kooku moom kenn ginu ko nekk ki nga xamante ne nii nit koo xam ne ku torox la te alxura voilà loolu mooy lan mooy ne loolu du dëgg voilà kenn mënu wax naan kaay leen nekk ay jaam pour man te loolu nag du ay wax kese loolu mooy li ñu wax keroog ne ndigalu yàlla yi bu taxawee amul ndigalu keneen ak kooku ku mu man di doon bu wuteeg moom boo xam ne li ah, nga am sax état d'âme naan naa seet naa seet boobu moo ci dul ab voilà mooy de toute façon moom doxewul lii mbir mi leer na sax na ne lii moo sax ci alxuraan moo sax ci sunna yonent bi alayhi wassalaam man moom ci laay ne ku ci nekk ku ci newul a ci yem voilà léegi mooy nit nit ku nekk jullit bu nekk état d'esprit boobu noonu nga war a mel mooy ne waaw dinañ topp diw dinañ topp diw mais dëgg-dëgg ki ñuy topp mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme li ñu ko suñu borom yàggee wax ci saar bi ak yeneeni saar ne leen bu ngeen kiiwee bu in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhibbukum allah in kuntum bu deen ne da ngeen a nekk tuhibbuuna allaha di sopp borom bi tabaaraka wa ta'aala fattabi'uuni manu ngeen lu du topp ma man seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam boo ngeen ko defee rek topp ma mooy boo ngeen koy def borom di di leen sopp kon nag mu ngi noonu loolu moo tax bu moom moom bu sunnaam lay ree moom lañ la waxoon la imaam Shaafi'i yu Muhammad ibn Idris Shaafi'i yu rahmatullahi alayhi doon wax que ne moom ñépp boro boroom xam-xam yépp fuqaha u yépp d'accord nañ mooy ñi xam ci tibb ci diine waxuñu rek ñi nga xam ne mooy xam-xamu fiqh bi ñu xam léegi non que waxu kenn darul compter bu dee waxu yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wuteeg waxu yonent bi alayhi salaatu salaam wala dafa taxaw amul waxu keneen kenn di xool voilà xanaa kay mu dëppook moom te boobaa bu ñuy topp sax waxi kooku du ay waxam lañ topp waaye dëgg-dëgg yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi la ñuy topp kon nag képp ku la nettali naan lay sëriñ diw daanaka teg ko palaasu yàlla kër nga gaay seeni jaam lañu ba ndigalu yàlla yi dafay ne ñu ne lii de sëriñ diw waaye waxoon naa la loolu manu la demee noonu voilà kanta ay nettali nañ ko yooyu moom bu ci kenn bàyyi xel parce que li ñuy nettali ak ni nga xam ne noonu la demee loolu dafa wute ndax sëriñ boo xamante ne boroom bi tabaaraka wa taala la fees moom moom kese ci la doon nekk te moom moom la doon daw ngërëmam yaakaar nga ne kooku moos dina gis yoo xam ne yu terre à la ñu ñépp xam daanaka ñi ñi jàngul sax xam ne liy baaxul moom mu ci nuur ba pare naan ay taalibeem nañ ci ne dara newu ci loolu moom ku la ko nettali da ngay xam ne waa ji day wax waxu ju sunante wallahu taala alam kon mu ne loolu manu nekk benn bi defal ko yii ay jaam ngir man wëli borom bi tabaaraka wa taala walaakin waaye li am da des ñoom liñ doon wax mooy kuunu lañ doon wax ñi leen yebal ci ñoom rabbaaniyiin nekk leen ñoo xam ne ko jub borom bi tabaaraka wa taala ngeen di doon moo tax ku mel na al ali ibn abi taalib radiyallahu taala mu ne mooy ñi nga xamante ni dañuy dañuy dañuy dañuy eh, eh, la mooy comme bi di di dundal nit ñi ci li nga xamante ni mooy xam-xam bu leer bi leen borom bi tabaaraka wa taala jox ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñooy rabbaani yiin ba pare di leen yar di leen teg di leen teg par ndànk-ndànk nga xamante ni kooku lan lay def ku mel noonu mooy lay fexe ñi nga xam ne ñoom la ko borom bi tabaaraka wa taala daal di booleel waaye yonent yàlla yi mu salaatu wa ñooy seeni roykaay ci yoo yële sëriñ bi nga xam ne sayxu tarqiya la wala tarbiya tamit noonu lay mel mooy ne sigaarul ilm li nga xam ne mooy li ndaw ci xam-xam moom lay fexe di leen ko inculquer di leen ko di leen ko di leen ko jox gin laata mu leen di jox yu màgg gi muy kibaarul ci xam ndànk-ndànk ji leen di tette noonu tamit lay def ba nga xam ne jikko yi nga xam ne moo nekk ci seen biir te leen a alak mu ci soxor iñaan bëgg leneen lu dul borom bi tabaaraka wa taala dee sa xol dee ci àddina ak yooyu ni nga xam ne noonee ak bëgg sa bopp bëgg koo xamante ne nii da ngay xeeb ñu ci des yooyu yépp ni nga xam ne noonu par ndànk-ndànk kay def loolu kooku mooy rabbaani loolu la mooy ñi nga xamante ne dañoo am dégg-dégg gu xóot ci li nga xam ne mooy diiney borom bi tabaaraka wa waaye nekk al ulamaa'ul aalimiin ñi nga xamante ne ar rabbaaniyiin ko ju borom bi tabaaraka wa taala kon nag gaa yooyu la ci gàttal kon ñoo ñooy rabbaaniyiin loolu lañ leen di wax ne ñi nga xam ne ñoom lañ leen yebal loolu lañ leen doon wax fexe nekk ñoo xamante ne yéen bu ngeen kojoo kenn ku ngeen di kojoo mooy seen borom moo tax rabbani koo xam ne dañ ko dañ koo annexé ci borom bi tabaraka wa taala waaye ndawi biram yépp noonu la mooy ñi nga xam ne moom la borom yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax ñi nga xam ne boo leen gisee rek zukirallah alladina ida ruu dhukira allah boo leen di gis ñépp nit ñi dañu di delloo ci seen boroom tax nit ñi di fàttaliku seen boroom di ko tudd ñooñu ñooy rabbaaniyuuna yi mu ne ñoom nag loolu lañ leen doon wax naan leen yéen ñii nga xam ne yéen lañ yeb la ñoon yéen lañ ñu yebal ci yéen nekk leen ko jug borom bi tabaraka wa bi maa kuntum waaye di ko jaare ci lan est ce que ci seenum xel mu rafet rek ngeen di toog naan non borom bi moom yaakaar naa ne lii war na koo neex ci façon jaamu yàlla déedéet bima kuntum tuallimuna alkitab ci li nga xam ne moom ngeen du jàngale ci alxuraan ci téere bi ñu joxoon bu dee tawraat li nga xam ne mooy tawraat bi nga xam ne moom ngeen di jàngale mooy ci biir njàngale moomu ci tawraat boo bële ci la ñuy jaar ngir mën a àgg darajaay rabbaani mooy ne képp koo xamante ne nii nee na la moom moom day day yar waaye nag alquran yoonam newu ci sunna yonente bi alayhi salaatu wassalaam yoonam newu ci xamal ne waa ji taalibib shaytaane buy taxawaalu la ndax bima kuntum nekk leen rabbaaniyiin bima kuntum jaare ko ci li nga xamante ne moom ngeen nekkoon tuallimuuna alkitaab doon ko jàngale ci téere bi wa bima kuntum tadrusuun waaye fekkoon lu njëkk ngeen jàngoon ko ndax nit lu mu jàngul manu la nekk taalibe manu la nekk sëriñam kon nag affaire baa ngoog la nga xam ne moom la ñuy jàngale fekkoon jàngoon nañ ko ba maîtriser ko muy xam-xam bu leer tukkee ci borom bi tabaaraka wa taala ci téereem yi nga nekk ñoo xam ne dañ koo incarner ba pare man koo jox transmettre ko ñeneen kon loolu la mu ne walaa yaamurukum fii lañ waroon a continuer mu ne walaa yaamurukum te waaye xam nga ne nit koo kële bindeef moo male nga xamante ne nii moom la boroom di tabaraka wa taala daal di jox li nga xam ne moom la wax yépp jox ko li nga xamante ne mooy téere jox ko xam-xam ba cay tukkee ak yene ak prophétie kooku xam nga ne waaye walaa yaamurukum waaye waaye xam ngeen ne kooku du leen digal mukk-mukk waaye seydinaa muhammad mi alayhi salaatu ak yonent bépp yonent bu mu ma kooku de du leen digal an yattaxidu ngeen di jàppe al malaikata malaaka yi wan nabiina ak nab ak ñi nga xam ne ñooy yonent yi alayhim asalatu wassalaam arbaba def leen li nga xam ne mooy ay boroom def leen ay yàlla waa ya'murukum suñu boroom ne mu ay ya'murukum moo ndax nii kii loolu daa manu la nekk naka eh, ndax moom kooku leen yu boroom di defal loolu le kooku dina leen digal bil kufri ci weddi yàlla ndax jàppe malaaka yi ñi nga xamante ne nii ay ay yàlla wala jàppe yonent yi ak ñun ñu mën a màgg-màgg def leen yàlla loolu kook loolu ci boppam mooy ak kéefër voilà waxatuma léegi nag bu dee suñu borom boo ko wax ne voilà <laughs> mooy léegi moom duñ la wax jàppal malaaka yi ak ñi nga xamante ne ñooy yonent yi arbaaban ay yàlla ay borom ay amurukum ndax dina leen digal bil kufri ci kéefër ba'da ginnaaw bi nga xamante nii antum yéen ñii mu yoon woo ci ngeen nekkoon ngeen mujj moom mu génn leen ci réer gi indi leen ci wommatu gi ba'da id antum muslimun ginnaaw di nga nekkee ñu wommatul seen borom est-ce que léegi nag dina leen génne moom ma leen ci génne dina leen génnewaat foofu di leen dugal ngeen di jaamu ay malaaka ak ay yonent ak ay sëriñ wala ay waliyu xam nga ne ñooñu mënuñoo def loolu loolu manu nekk loolu moo tax ma la képp ko mooy sëriñ bu mat sëriñ laa waxoon naa la nag léegi moom de toute façon ku tëb rek jàpp ne moom fa bokk moom fii mu ne ñoo gën a féete kaw ñépp même bu dee ne mooy biti bi moom wanewu ko voilà du cell gi du ragal yàlla gi du dara waaye ku nekk daal mu ngi xëcc jëmale ci moom wa kullu yadda'i waslan li layla wa layla lam yuqir lam tuqir lahum bi dhaka aw wala ni ko waa ji waxe woon mu ne koo gis rek koo gis ci mbooloo mi rek mu ngi naan man de laylaa man kese la bëgg voilà ndekete yoo laylaa di amul kenn ca ña koy wax koo xam ne saxal na la ci loo lële ne la wax nga dëgg loolu nag walillaahi almasalul laa ku nekk a ngi naan fii la mbir mi nekk fii la affaire yi ne l'islam bu baax gi fii la ne xam bi fii la ne waaye seen borom bi tabaraka wa taala waale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxalu leen ci loolu de waxu leen mukk kene mbir mi foofu la nekk mbir mi daal leer na ku jëf wali lu moom defal lillah defal ngir borom bi tabaraka wa taala kon nag mu ngi noonu le loolu manu la nekk léegi nag kon loolu mooy li nga xam ne dafa impossible voilà yooyu moom manula nekk moom jàppe leen yow gë jógee ne la lii nag am na ñoo xam ne noonu lañ mel mooy jikko ji yeeñ mel ñoo xam ne dañ nay sëriñ lañ mais ay taalibe iblis lañ ni ñuy def dañuy ne nit ñi ñëw leen ñu tarbiya leen ndekete ñoom ci seen bopp ñoo gën a taq te nag géej gu taq mooy nit ku tilim yow da ngaa war a setu ba pare manoo géej gu salte manu la setal keneen loolu moom ab déeg boo xamante ne nii ab fu ndox nekk foo xam ne dafa takk ba am ay arbis am yi nga xamante ne nii ay salta yu nekk kooku boo fa duggee naan da ngay setlu yow mënoo set sëriñ su bari nag ay faux sëriñ lañ noonu lañu mel ñoom la sëñ bi di wax ci masaalikul jinaan isbana jaran annama shuyuhu hada zamani kulluhum fuxuuxu mu ne dëgg-dëgg leer na këne gis nga li ëpp sëriñu suñu jamono jii ta moom sëriñ jamonoom la doon wax de ñooñu ñoo tane woon fuuf waaye foofu <laughs> waaye mu ne julluhum li ëpp